wakatahajjudil layaali bil xushuuci wa xidmatin li kulli saalixin mutiica waka mujaalasatihim lil baari subxaanahu wa kasrati istigfaari kon sëriñ bi radiyallahu taala anhu mu ngi ñuy wax ba léegi yi nga xam ne ñooy seppi di far ay bàkkaar ci ay jëf ginnaaw ba mu ñu waxee salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallama mu ne ak li nga xamante ne nii mooy <clears throat> di liggéeyal hein di liggéeyal li nga xamante ne nii eh, ñooy way sell ñi loolu nag dañ la waxoon bii passé awliya yi mais du ci ñoom kese waaw mooy yow doomu aadama boo gis muy julli jàppal na ko sell la bu selluloon borom bi du def du def yiw ci moom waaw nga leen di liggéey loo leen defal rek na nekk yow li wajhikal rabbikal karim waaw ngir sa borom mi nga xam ne mooy ku màgg ki na moom kese tax waaw moom képp na tax waaw képp koo gis en tout cas nga gis même ci biti nii li mu wane muy lu sell di defal ko te sa borom kese tax léegi nag mu daal di ciy teg mu ne waaye ba léegi ñu baax su rawatina yi ñu doon wax bii weesu nitu yàlla yu kawe yoo yële radiyallahu anhum mu ne bokk na ci façon jëf yi nga xam ne day seppi bàkkaar waka mujalasatihim lil yi ak keem ni nga xamante ne mooy di toog ak ñoom waaw lil baari ngir boroom bi nga xam ne mooy aji bind suñu moom képp a tax ngay toog ak ñoom defoo ko ngir leneen da nga koy def ngir borom bi tabaraka wa taala ndax xam gi ngay xam ne toog ak ñi nga xam ne ñoo lay ci borom bi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay fàttali ña xadis ba doon wax naan ñi nga xam ne boo leen gisee ñu fàttali la sa borom tabaraka wa toog ak ñoo ñële mooy ñi nga xamante ne nii day mel ni da ngay toogaak leeg sa borom comme li nga xamante ne noonu la waxoon ne man maay toogaaleeg ki nga xam ne moo may tudd ana jalisu man yi waaw te nag kii moo lay fàttali sa boroom tabaaraka wa di toog ak ñoom waaw radiyallahu taala anhum wa ardaahum day yëkkati li nga xamante ne nii mooy day seppi ay bàkkaar yi nga xamante ne nii da koy seppi di ko di ko kafaara waaw kon nag mu ngi noonale kon loolu lu ama ama ama ama am solo ngongale nga xam ne moo tax eh, ndax lim lay jariñ lim lay jariñ ak li ngay jànge ci moom même bu waxul bu waxee bu waxul lépp ku mat noonu la waaw mu ne kon wakka mujalasatihim waaye lil baari loolu lépp nag bul toog ndax lan naa fa ne ngir bu ñuy lim listu taalibe yi ñu boole ma ci déedéet ngir sa boroom kese subhaanahu gàcc ngaalaamaa moom wa kathrati istighfaar yi bokk na tamit ci jëf yi nga xamante ne day seppi bàkkaar nooy wa kathrati istighfaar yi day far ay bàkkaar takfiir yi mooy di fa di far bàkkaar yi mooy di ko kafaara comme lan di baril al istighfar mu ne laa siyama sayida sayidihi alladi ishtahar wa kathrati tasbihi aydan wal mu ne laa siyama rawatina <coughs> mooy istighfar yooyu ngay def di sàkku say boroom daal di lay jéggal mu ne rawatina nag bi nga xam ne mooy sayidihi mooy sangu al istighfar mooy sangu istighfaar yi ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam li nga xamante ne nii moom la wax te mooy li nga xamante ne ku mel ne al imaam al buxaari yu rahmatullah alayhi sala daal dina koy solo mooy xadis bu siiw boobu nga xam ne bokk na ci adkaaru sabaaxi wal masaa'i mooy xadis boobu bokk na ci fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax ne allahumma anta rabbi laa ilaha illa ant xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'uudu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant mooy loolu le mu ne allahumma yow sama boroom anta yow de allahumma e yow yàlla anta yow de bo rabbi yaay sama borom laa ilaa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg gurul yow illaa anta ko dul yow xalaqta nii yaa mu bind de waana man mii de di la ñaan abduka sa jaam waa waana man alaa ahdika maa ngi sa kóllëre ga ma jëloon ak yow ne dinaa la jaamu te du ma la bokkaale de wa wa'dika ak sa dig ci sa kaw dig ci laa ne de ba léegi de li nga xam ne mastata'tu kéem sama kàttan rek walla la waaw mooy bu ñu newee ci lii la ñu diggoon man nag maa ngi ci la nga xam ne moom nga ñu diggoon mooy ñu jaamu ñu jaamu te boo ñëwee ah di nga am loo leen jox man nag loo leen ñu récompenser man daal maa ngi ci jab jaam laa di def li nga xamante ne sangam moom daal ko lërantoog moom a'udhu bi a'udhu maa ngi làqu ci yow di min yi ci mbonuk maa sanaata mooy ci loo xam ne lu yéesig ñi nga xam ne borom bi yaa ko def lii day wane ne mooy waxu ñi nga xamante ne min ahlil bid'a wal ahwa ci waa waa ahlu bidaa yi nga xam ne booy wax ñu naan non mbon moom yàlla mooy li fi nekk te baaxul du yàllaa ko fi def loolu wal iyaadu billaah loolu wax wax ju yàqu la voilà mooy boroom bi moo ko fi def waaye ci ay teggin la jaam bi dul wax naan borom bi moo kii moo tax sëy moo ko def moo tax sëy naa Ibrahim alayhi salaatu wasalaam ne woon wa idaa maritu pourtant waxul ne boo wa ida amradtani yow borom boo ma feebar loowee te pour pourtant yoo yëre na yeneen yu baax yi yu neex yeeg xéewal yi dane man bu ma xiifee yow yaa may leel waaw bu ma man bu ma maree yaa may nàndal waaye bu ma feebaree waxul ne boo ma feebar loowee voilà kon nag loolu le mooy teggin yu mag yi waaye lii borom bi tabaaraka wa taala fii yonent bi alei saa salaam di ñu wan mooy yiiw ak li nga xam ne mooy safaanam lépp ci borom bi la tukkee voilà ndax sinon boo nee ne borom bi du moo ko feef rek mooy comme dafa nekk loo xam ne dañ koo obligé voilà mooy c'est comme si ko obligé affaire bi xew mooy ne moom neexu ko woon ndax moom defu ko fi léegi nag moom ñu def ko fi mooy fait accompli dañ ko ko moom moom moom moom li neex fii li li li ñaaw ci àddina bi neexul borom bi mooy du moo ko fi def wal iyaadu billah loolu waxi addalluuna la ñi nga xam ne dañoo sànko kon nag mu ne maa ngi lay musul muslu di la muslu ci yow ma ci lu yéesug ma sanata li nga xam ne moom nga moom moom nga def abu laka maa ngi reconnaître di dellu ci yow tey reconnaître bi neex ni'matika ci li nga xamante ne ni mooy sa xéewal yu mag yàlla yi nga dotti sama kaw waa abu bi dambi te maa ngi reconnaître que ne man nii maa def sama bàkkaar yu rëy yi ma def de kon nag faghfir li yàlla na nga ma jéggal yow sama borom fa innahu dëgg-dëgg moom de laa yaghfiru du jéggal az-zunuba li nga xamante ni mooy bàkkaar yi naan kenn du jéggali bàkkaar ku dul yàlla amul naan yàlla na la yonent yàlla sàngam du jéggal wala yàlla na la sëriñ diw jéggal déedéet ku sëriñ diw du jéggalaate yonent diw du jéggalaate yàlla mooy jéggalaate kon nag lii mooy sayyidul istighfar léegi nag nga ne ma waaw waaw léegi lii nii kan mbool dan nga xame ne mooy sayyidul istighfar ñu ne la parce que yonent mi alayhi salaatu wasalaam moo ko xam nga xadiis bi imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi daf ko solo ak sëriñam imaamu Ahmad ak imaam al imaam at-Tirmidi ak al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhim ñu jële ko ci sayyidina Shaddaad ibn Aws ibn Thaabit radiyallahu ta'ala anhu al-Ansaari an bokkoon ci waa Xasraj radiyallahu taala anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yonent bi an nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne sayyidul istighfaar an taqul allahumma anta rabbi laa ilaha illa ant xalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'uudu bika min sharri maa sana'tu abu'u laka bi ni'matika bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir lii fa innahu laa yaghfiru dhunuba illaa ant waaw léegi nag mu ne wa man qaalaha min an-nahaar muuqinan biha ama aadami yawmihi qabla an yumsiya fa huwa min min al-layli wa huwa muuqinun biha fa maata qabla an yusbiha fa huwa min ahli al-janna ginnaaw bi nga xam ne kon lii moo ñuy wax mooy sayyidul istighfaar yonente bi alayhi salaatu wa salaam moo ne sangu ñaan jéggalu borom bi moo tax lii dafa jaam bu nekk war nga di ko di ci labal li nga xam ne mooy sa làmmeñ ak sa xol lépp ci ñaan ci li nga xam ne ñaan yàlla gii mu daal di la léegi nag yonent bi saa saam da cee teg ne ku ko wax minan nahaari ci bëccëg gi muuqinan biha mooy mu gëm ko de amul di wax naan ah naa ñaan rek ah waaye de moom doy na waar déedéet yow waxuñu la mooy da ngay am kóolute gëm ne noonu lay demee fa maata mu génn àddina fii yow mii ca bés boo bële mooy ca bëccëg laata muy gontu kooku fa huwa min ahlil janna dina bokk ci waal jana wa man qaalahaa képp ku ko wax nag minal layli wax ko guddi wa huwa muuqinun biha te moom gëm na baat yi nii te am na ci kóolute de fa maata mu génnaa dina qabla yusbiha ci guddi gi laata muy xëy kooku fa huwa min ahlil janna kooku dina bokk ci waal jana kon loolu mooy sayyidul istighfar nañu koy làmboo inshaa allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in